a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon an-nahul maysur mhm. kon tey ginnaaw mhm. bi ñu gisee al fi'lul maadi bii passé waaw euh, ci mbaaxu suñu boroom kon loolu pare nañ ko defoon nañ exercice yi waaw léegi bala ñoo def al fi'lul mudari'u aw al fi'lul mudari'u mooy le présent continu continu léegi kii kon mooy yiñ doon gis qawaidul imla mooy les règles de la dictée hmm. mooy yi ñuy gis en rouge ci wet gi tey nag al alif mhm. mu ne al alif tey moom lañuy gis kon règle dictée bi ñuy gis ah. yii sax gisoon nañ ko ci biiran ah. mhm. Euh, mooy alif mu def exemple ni mu def loxo joxoñ comme xaala mm-hmm. xaala dafa am alif buy xëcc xabi xaala mooy loolu buñ la ko doon bindloo comme ma ne la bindal ma xaalun xaal boobu comme da bind xa mm-hmm. kole ko mooy alif bi day kole woog xa mm-hmm. moo koy xëcc xaalun bu doon daalun bu boobaa dab yi du kolewu ndax dab yi dafa bokk ci lettre yi nga xam ne mm-hmm. lii ñëw ci kanam du kolewu moom mm-hmm. kon dangay def daal lu yi voilà alif moom lenn lay jariñ ci fi ñu toll nii mooy lay xëcc te li muy xëcc mu ne al alifu mm-hmm. xarfu maddin hiya daaiman saakinatun wa xarakatul xarfi alladi qablaha fatxa mu ne al alifu al mooy alif rëdd rëdd boobu rek xarfu maddin mu ne araf la boo xam ne day xëcc hiya moom de daa iman fu mu toll rek saakinatun mooy day nekk loo xam dañ koy bind saaki na mooy comme mu ne sukkoon walla loo xamante ne nii wala yiy xëcc mooy moom day xëcc euh, mu ne nag wax xarakatul arif alifi mhm. alladi qabla fatha mu ne araf bi nga xam ne nag xaraf bi nga xam ne lettre bi nga xam ne moo war a jiitu alif bi pour mu mën a xëcc mooy foo mu nekk fata mhm. lool gisoon nañu ko mooy ndax dañ ne woon wa waaw mooy xëcc mooy xëcc mooy xëcc moom mooy xëcc damma voilà ya moom mooy xëcc kasra voilà alifun moom mooy xëcc fatha loolu la lay wax fii moo kon exemple kitaabun waaw ki taa ta boobu li ko xëcc mooy alif bi mhm. mais il fallait tabi ñu maas ko fatxa buñ ko maasul fatxa mënuñ ko xëcc alif voilà d'accord kon moom saakin la mhm. nga xamante ne nii ñoom xëcc lay nekk te duñu ko mooy dina ci ñëw fex mhm. xoola léegi mu ne mhm. exemple kitaab man nga ne daarun tamit daarun nga ne maalun alimun mhm. allaamun yooyu yépp mooy alif bi mooy xëcc léegi mu ne xukmuha àtte mhm. mooy lan mhm. mu ne an tuqraa wa tuktaba mooy dañ koy bind te dañ koy liir ndax bu ñu ko bindul woon doo xëcc tabi mooy bu ñu bindoon xoola bu ñu defoon nii lettre ta ta ba lii bu ñu ko defoon nii doo ñëw naan xom bu ma defoon nii ki kitaba manuma duma ne kitaaba ndax manuma koo wax ndax lan fii gisuma lu koy xëcc léegi nag rulu ali àtte alif bi mooy dañ koy bind fii ci kaab yi dañ koy bind te dañ koy liir ah, ki moo tax muy kitaaba wala nga ne kitaabun kitaaba mooy bu dee complement d'objet la mhm. kitaabu mooy bu dee soit mubtada la wala sujet mhm. euh, léegi nag fii na nga koy kole kitaabu wala kitaabun mhm. mooy àtte alif bi kon bu dee day xëcc loo xam ne ci kanam fatxa leetr bi ko jiitu fat la mooy àtte mooy dañ koy bind mhm. comme ça boo yow bu dee loolu lim lay dimbali comme que ci reedal imla la mooy bu ñuy bi booy bind nga xam ne bu mën a lay bindal xaa nga xam ne ah comme que leetr xa fatxa lañ commencé te xaa lañu wax mooy kon alif bi dama koy bind te dama koy liir loolu mooy àtteem loolu la lay wax fii xukmuha mu ne àtteem moom an tuqra a mooy ñu bind ko wa tuk an ñu liir ko ci qiraa la jóge qaraa wa tuktaba ñu bind ko <coughs> euh, léegi mhm. mu ne yustathna mhm. yustathna ba'dul kalimaati fiiha alifun tuqra'u wala tuktab wa yajibu ala kulli tilmiidin an ya'rifa kitaabata haadihil kalimaat minha allahu ilaah ilaahun mhm. wala allahu ilaahun arrahmaanu mhm. laakin laakinna haada haadihi zalika mu ne yi la yustasna al istisna mu ne dañuy dafa am exception nag bandul kalimaat ci yenn ba ki moo yoo xam ne mhm. fiiha alifun tuqra wala tuktab dafa am yenn moo yoo xam ne alif bi dafi nekk di ko liir mais kenn du ko bind mhm. pour loolu pour bu dicte ñëwee nga bañ a juum xam ne yooyu moo tax mu ne wayajibu war na ala kulli tilmisin ci bépp élève bépp sàkkatu xam yajibu war na waaw kay ala yajibu ala mooy war na mhm. kulli mooy tut mhm. wala tout mhm. tilmisin élève mooy élève kuy sàkkatu xam-xam voilà an yaarifa mu xam kitaabata hadhihi al ni ñuy binde baat yi mm-hmm. mu ne minha bokk na ci allahu xam nga allahu euh, xoola comme ni ma ko binde nii mm-hmm. mooy affaire bi daa am looy dégg te doo ko doo ko fi gis mm-hmm. bu ma defee nii ah. allahu yaa ngi dégg ñu ne allah mais ana bi nga dégg est-ce que gis nga rëdd boo xam ne alif bu ñëw xëcc laa bi defuñu fii ab rëdd te pourtant dañ ko mooy loolu la la bëgg a wax ne allahu ci la mooy yi nga xam ne dañ leen di liir mais kenn du leen bind yi nga xam ne day am alif buy xëcc mais kenn du ko bind wuteeg ak boo xam ne ni moom dañ koy bind te dañ koy liir comme xaala waaw jaa a mhm. raama ainsi de suite d' accord donc ça veut dire que règle générale bi moo ëpp. exception yi dañ leen di. voilà exception yi moo tax mu ne. war na élève bu nekk mu xam. ko ndax yooyu dañu yooyu yu ñu xam la moo tax euh, comme que moom day dem par ndànk-ndànk moo tax mu ne la minha waxu la yépp a ngi dane la minha parmi yooyu. def ci cof. voilà comme ça ndax boo ñëwee. Mhm. moom ndaw si yàlla na ko yàlla fay elle a bien fait livre bi ndax mhm. ndànk-ndànk lay dem mhm. moo tax même alif bi ñun niñ defoon noonu résumé bi ñu ci defoon mhm. gis naa ne continuer na ko ndax moom day def par ndànk léegi moo tax mu ne la minha bokk na ci yooyu ci baat yi nga xam ne moo yi nga xam ne dañ koo war a élève da koo war a xam nga xam ne da ngay xëcc bi te du ñu ko bind mhm. mu ne la bokk na ci allahu allah comme ça nga xam ko mhm. ak ilaahun al ilaah comme ilaah mooy yàlla ji mhm. ilaahun xoola xam nga gisoo fi rëdd i ilaah lii boo ko doon liir bu dee xamoo ko woon man nga ne ilahu wala déet lii nii ilahu moom lañ bind mais ilahu ngay wax te pourtant amul dara lu koy mu ngoog. Mhm. ndax yii mooy da nga koy xam sinon manoo manoo ko manoo ko tatone mhm, mu ne arrahmaanu gisu arrahmaan mhm. li ñu bind arrahmanu la arrahmanu lañuy ñuy bind mais dañ naan arrahmaanu arrahmaanu mooy li koy xëcc waaw ah, moo fii voilà ci miimun bi dafa waroon am benn alif alif voilà mu nekkul alif parce que gis naa keroog nga koy def mu benn kii nii. waaw bu ndaw. loolu da ngay gis ci alxuraan ñu koy def. Mhm. sauf ko euh, lenn tamit mooy ne ni mbindum alxuraan ak ni ñuy binde ci téere yi bokkuñ. Mhm. d'accord. mooy bokkuñ am na yenn côté yoo xam ne. c'est-à-dire bind alxuraan moom dafa spécifique te foog foog ñu jàngal la waaw boo mënee lii sax mën nga koo mën a. Ah. mën nga koo man mais am na sorewul mais am na yoo xam ne am na yoo xam ne. c'est que da ñoom dañ koy bind ba leer. xam nga yu mel nii. yu mel nii léegi dangay gis ci kii tiira alxuraan yi léeg-léeg ñu da gis kii bi ah arrahman léegi da gis xoola xoola fi suratul rahman alors que lii lii lii lii boo ko defoon lii bu ma par exemple bu ma doon bu ma neewoon ci fac bi walla ci benn école ñuy def dictée arabe waaw mais man bu ma bindoon arrahman ah. def ci rëdd bi prof bi day jàpp ne damaa def erreur danaan hmm. damaa def erreur ah te pourtant ndax ñoom moo mooy dafa am yenn bind yoo xam ne hmm. ñoom dafay spécifique ci alxuraan hmm. mais nag mais day leer ko ku ku boo mënee liir yeneen da koy liir xoolo xoolo fii gis nga alif baa ngi arrahman waaw xam nga def nañ ko fi te pourtant loolu la la kii di tere nii ne kenn du ko def gis nga waaw leer nañ de voilà alors que fii kenn du ko def mooy ne man bu ma doon dicté ci gaa yi nii da may bind ñu may dicté ñoom bu ma defee looy bu ma bindee lii nii dañ may jàppi fët ba mu des bu dee ab aaya la mu nekk ci biir ñoom boobu waaw boobu dañ lay bàyyi nga bind ko ni ñu koy binde d'accord loolu mooy kii bi moo tax mu ne la comme bi arrahman ak mhm. laakin laakin mooy waaye comme mu ma nee waa ji moom mhm. bu ma nee dafa bari lu muy wax waaye nag waxam am na njariñ laakin laay dugal d'accord voilà ma ne yukk yuksiru fil kalaami mhm. lakinna kalaamahu fihi faida par exemple no bari na nag lu muy wax daa bari lu muy wax ko moom moom moom mais nag quand même am na nag ci waxam nag am na njariñ quand lakin laakin boobu mooy damay dab dabaatal comme si mm-hmm. damay wax benn affaire ba gars yi foog ne dama koo baniir mm-hmm. ma ne mais nag quand am na lu mm-hmm. sawaay bu ma nee sawaay nag ak a baax waaye lii rek a ko yàq <laughs> comme loolu mooy laakin waaw wala tey léegi nag boobu boo koy bind doo ci def doo bind laa doo def laa nii xam nga doo def nii laa laakin lii doo ko def ah. lii doo ko bind lakin ngay bind lakin yii yépp nag gis nga ngay gis nii man nga de boo demee ci alxuraan du deme noonu moo tax comme te tamit téere yi noonu lañ leen di binde mais bu ñuy indi ay verset ñoom dañuy bind ni alxuraan di binde Euh, laakin ak laakinna ak hada xoola hada dane la am nga hada lañ bind mais hada ngay wax mooy loolu dinañ ko gis ismu ishaara mooy yi yi kii kii démonstratif yi la article démonstratif mooy ko yooyu yooyu c'est vrai que grammaire nag moom il foog nga delluwaat ci terme yi voilà parce que boo benn moment da ngay perte terme yi waaw ah, waaw waaw parce que da koy yomb yàgg sax surtout ci français si si waaw waaye booy jàng grammaire moom da ngay ñëwaat comme hada hada mhm. lañ bind mais hada ngay wax hada mooy kii mais ku góor la bu dee jigéen day am haa bi hadihi voilà hadihi boobu it hadihi lañ bind mais hadihi ngay wax zalika mooy dabi amul lu ko xëcc daalika ndax kabi mooy kabi ñuy bind nii la bi def kab boo xam ne nii lay def hmm. voilà hmm. labi daa ñëw nii da ah. nekk nii ah. defuñ fii rëdd pour ne daalika daalika hmm. la bind mais daalika ngay wax léegi ulaayika bii it xam nga yii nii yëpp mooy boo demee ci alxuraan da ngay gis ni dañ cee def rëdd. <laughs> loolu ndax ndax tamit c'est vrai que ndax tamit alxuraan dafa war a nekk loo xam ne day leer. xam nga yii yii nit mën ngaa mën naa bañ a nit mën na liir alxuraan te xamul yii ah, te bu koy liir du juum bu gisee yu mel nii ndax ulaayika dinañ ci def rëdd bi xëcc bi laa bi wan la ne laa bi koy xëcc. Mhm. alors que bu doon téereb arabe rek nga jël lii moo xam téere boroom xam-xam yi wala lool nga jël bu dee yow jàngoo woon règle yi tab masoo dégg yooyu mooy déggoo ko da ngay juum hmm. ndax da ñëw ne ulaika ulaika alors que ulaika la hmm. ulaika hmm. mooy labi lañ xëcc ak haula'i ulaika mooy ñooñu ñoom haula'i mooy bu ma nee haula'i tamit mooy ñooñ mooy damay juñu ñoo xam ne nekkuñu fi bu ma nee haula yi gaa yooyu de humul muflihun ka mbal naan di wax wax yu mel ñooñ de ñooy texe ma ne ulaayika wax we ulaayika bi muy wax xaw ma sharrul bariya xaw ma ulaayika hum sharrul bariya innal ladhina kafaru min ahlil kitaab ba bare mu ne ulaayika gis nga gaa ndax comme que dañoo bon nañ sori mm. ñoom gaa yoo ñoo yées ci li yàlla bind mm-hmm. léegi yooyu mooy pour l'instant yii la indeegul mais après ci biir dina indi par ndànk-ndànk yi ci des. incha allah léegi nag mais da ngay def benn distinction mooy ne yii nii. ay la. voilà mooy booy buñ lay dicter en arabe wala ngay bind loo xam ne mais bu dee comme mbindum alxuraan yii jàllul affaire yi nii. jàllul. sauf que nga xam ko. waaw kay. nga xam ne ne que am na yoo xam ne dañ koy bind te dañ koy lire. voilà am na yoo xam ne moom. duñ ko bind. Mhm. mais buñ koy liir. Mhm. daf ciy ñëw. day ñëw surtout buñ koy bind par contre ci ci arab alxuraan moom nañ ko teg fee parce que day leer. waaw affaire yi moom affaire yi alxuraan am na yenn yoo xam ne dina demee noonu mais comme gisoon non gisaguñu ko non dinañu ko gis foog naa jarul ñu comme mhm. al axiratu. al axiratu alxuraan al axiratu lay bind. comme azifatil azifa boo jëlee kii euh, Hafs comme bii al azifatu la ñuy bind. Mhm. azifa ngay wax. voilà azifatil azifatil azifa alors que azifa lañ bind. azifa al axira al axira nga te al axira lañ bind. Mhm. yooyu bariwul yooyu yenn yi bariwul mais yii yii nii bu dee ci il faut nga mooy boo ko xamul. Mhm. sa lecture da juum. même bu ñu commencé da ngay juum euh, juum bi nag mooy danga naan hada mhm. lakin mhm. lakin na ilaha mhm. wala ilahu rahmanu loolu da ngay juum haula yi alors que haula yi léegi loolu mooy régle bi insha allah jàpp na insha allah léegi nag kon ñu ñëw ci al fi'lul mudari' lii mooy le présent continu léegi gis nañ al fi'lul maadi mhm. jeexal nañ ko bi passé tey ñu war a gis al fi'lul mudaari' ndax imla yi yooyu ay parenthèse lañ rek cours dëgg yi gina tax c'est vrai que imla ci grammaire la bokk ndax boo ko boo ko manul da ngay kii mhm. mais yi nga xam ne ñoom manul ñoo ñàkk ci mbir mi mooy yii ah. façon nan la conjugaison beeg yooyu le présent continu voilà al fi'lul mudaari' mu ne al fi'lul mudaari'u wala nga ne al ñaari façon mais al fi'lul mudaari'u wala al fi'lul mudaari' mieux nag booy liir nga naan ndax arab noonu la ñuy liire al fi'lul mudaari' mooy fin yi waaw danga leen di def sukkoon après dinañ jàng yoo dinañ gis yoo xam ne comme taamar mar marbuuta ak taa maftuuxa yooyu dinañ ko gis ci biir insha allah ndax gis naa mu def ko ay cours garul ñu ciy ñëw kon al fi'lul mudaari' mu ne huwa kullu fi'lin yadullu ala amalin aw xaalatin continu mooy li xam ne day xew jamono ji may waxe bu ma bëggee conjuguer lool par exemple ma toog gis benn waay di sàcc mooy action bi mu ngi xew sama kanam. ma woo flic ah, <laughs> bëgg leen ne am na benn waay buy sàcc. mooy bu ma ko conjugué au passé y a quelqu'un qui volait. lool ki fii bi danaan ki imparfait la mooy kon waa ji dafa weesu. voilà c'est ça. mais y a quelqu'un qui est en train de voler. mu ngi tojee. ci léegi nii mu ngi nii di di. à l'instant où je vous parle. voilà moo tax affaire yi dafa am solo tamit. Mm-hmm. léegi nan laa koy conjuguer mu ne. léegi nag définition ndax définition mooy njëkk ci lu nekk ndax loo défi loo xamul mënoo koo jàng mu ne kon. al fi'lul mudari définition fi'lul mudari huwa kullu fi'lin mooy bépp verbe boo xam ne yadullu day tegtale ala amalin yadullu ala day tegtale ala amalin ci action boo xam ne wala aw xaalatin wala état yaqaani yoo xam ne dañoo xew fii zam fi zamaani ci jamono ji nga xam ne alxaadiri moom la waa ji jamono ji teew waa ji di waxe mhm. awil mustaqbal wala biy ñëw ah, ndax fii ci lañ la doon wax ne présent ci arabe ak futur ñoo bokk nuñ leen di conjuguer moo tax al fi'lul mudari dañ naan présent continu tout en sachant que affaire bële mu ngi ci biir mooy mooy futur ndax ñoo bokk nuñ leen di conjuguer mhm. d'accord le présent continu waaw mooy futur bi lay duggaale ci biir ndax futur noonu lañ koy conjuguer léegi nag am na lu ma ci yokk lu tax walla sax man naa ci bañ a yokk dara ah. mais contexte bi wan ma ne lii ñëwagul mais ah li gën a yomb li nga xam ne moo gën a siiw mooy bu dee euh, futur prochain ah. proche bokk ah. futur proche sa la ñuy def comme après comme faala yafalu bu ma nee huwa moom de yafalu mu ngi def euh, bu mu bëggee wax futur proche dama naan sa yafalu mooy dina def na peut dans quelques minutes wala dans quelques heures wala yooyu alors que bu dee futur lointain boo xam ne dafa sori mooy lii xew day fekk mu sori boobu dama naan saw fa ah. mooy xel séef nañu comme saw fa yafalu ah, xel séef naa def ah, mooy dina def xel séef moom ah yow yow yow loolu sëriñ bi da koy wax saa su ne yow muy sawfa loolu lay tekki ci wolof ah. léegi waaw kon affaire bi définition bi mooy la mooy ne fi'lu verbe boobu moom day tegtale loo xam ne dafa xew jamono ji ñuy waxe wala loo xam ne dina xew yi mm-hmm. nan laa koy conjuguer moom lay wax nii waaw léegi li ñuy def mooy nañ def nañ defoon keroog dooru ñëw ci table bi comme ça waaw parce que loolu moom comme ça tableau bi c'est que tableau bi c'est bien fait ndax dafa def lépp. Uh-huh. mais nañ def niñ defoon keroog. donc fi nga xam mu que fi nga xam ne moom ko. voilà donc dañuy dem ci fi mu daawee. Euh, al nañ ne moo gën a compliqué ku waaw moom moo moom moo gën a kii moo gën a tuut kii tuuti ndax après même yii nii après dina ñëw. tamit ci verbe irrégulier yi. waaw mais loolu cours yooyu ñëwaguñ waaw gis naa mu ngi ci biir. waaw comme ay jaa xaba rama ah. léegi. waaw. Euh, fi'lul mo niñ defoon keroog kon. dara ma bind ko nii pour mu leer d'abord ana. anta waaye euh, moom nag affaire bi nag bi daal faaw ñu wékku ko daal pour euh, amul amul ay kii ci ginnaaw fuñ fuñ ko mun takk comme ça après dañ koy kii la nañ koy coller xaw ma ay éponge naa lay coller anta mhm. anti anti antuma dama ko warul woon ay kay ndax bindoon nañ lii yëpp waaw bindoon nañ ko de antuma antuma deux mais grave antuma antuma waaw nañ ko bind ndax comme que verbe bi mais benn lañu rek ñoom moom du changer antuma antuma antun na antum d'abord. antum waaw waaw antum ak antum na. antum ak antum na. par contre man damaa def nax nu. waaw ah, nax nu waaw mais nax na mais ana ak nax nu. waaw waaw waaw wax nga dëgg xaaral ma def ko fii lay nekk. waaw parce que man man eh, damaa def nax nu ci suuf. waaw baax na. ah ndax baax na ndax en général. waaw euh, bu dee en arabe ni ñuy def. gaa yi sax duñ ko defee nii ndax lii dañ koo def ngir boole ñi nga xam ne mooy ñi teew. en mm-hmm. arabe nii la ñuy def. ana. Mm-hmm. anta. Mm-hmm. anti. huwa. hiya. huma. huma. antuma. antuma. antum. antunna. hum. hunna. nahnu. xam nga loolu dañu jaxase lu bari. mooy ndax ñoom foofu dañuy commencer di dem par par kenn di dem par deux. ana man. anta yow mhm. anti yow ku jigéen ku jigéen ki mhm. an euh, huwa mhm. ba léegi ñu ngi ci singulier huwa ah. hiya huwa ku góor ci il el après mu ñëw duel huma huma après ñooñ mooy duel ñi fi newul mu ñëw antuma antuma ñi fi nekk léegi mu jóge foofu di wax pluriel antum yéen vous ëpp ngeen mat ngeen trois jëm kaw ëpp ngeen deux antun na uh-huh. après mu ñëw ci ñi nga xam ne da ñu bari lañ may nekkuñ fi hum ak hun na dooru indi ñi nga xam ne man na nekk man rek comme nous de la de majesté boobu wala mu nekk ñoo xam ne ëpp nañu deux lañu wala ñu ko ëpp nax nu kon nax nu nax voilà nax ah, yooyu moom bariwul solo hmm. huwa hiya huma huma ak huma hum hum ak hum hum hunna hunna léegi affaire yi bu nekkee nii ah. euh, ban verbe la joxe fa'ala la mais man nga jël bu la neex jalasa wala qaada wala leneen. ana. Euh, léegi procédure bi dañuy njëkk a def ah. comme ça mu gën a leer. Euh, boo def parce que boo def fi'lul fi'lul maadi fii moom tag tagay ta kii nga ci yow. waaw ana. ana. fa'altu ngay wax. non fa'altu moo doon maa bi. waaw loolu laa wax. Ah, waaw waaw maa di télévision maa di. ah waaw léegi fii. Mhm. Euh, xam nga bële dañ ne woon changement yi opéré wu ci kanamu verbe bi la. verbe bi da ngay bind racine bi yëpp changement yi après après lay ñëw bii nag ci ci préfixe bi lay ñëw hmm. bii moom ci kanam la. d'accord mais day ñëw ci kanam tamit di ñëwaale ci ginnaaw mooy mën na ñëw ci kanam en même temps changer ci kanam changer ci ginnaaw euh, léegi ana mhm. verbe jalasa wala faala tamit boo neexee faala comme bi mu joxe mhm. danga naan ana af'alu mooy oh. a ah, nga dugal a ah, mooy fa'ala ah, mhm. verbe bi voilà. loolu ñëw ni ñëwal ni mu yomb. Euh, ah gën a jàppale. waaw. mooy. baa ngi nii tamit. mooy gën a noppale sax. waaw. léegi affaire yi. voilà waaye ñii mu ngi bi dafa metti. si. ana. waaw verbe bi. Mhm. faa la nga wax ñu jël. waaw lii mooy kon ve ko def fii verbe bii la. faala. waaw. faala. léegi bu ma koy conjuguer ana fii laay def. af af'alu af'alu af'alu ana af'alu voilà anta taf'alu ba léegi changement bi ci préfixe bi rek la ci kanam la mais ci ginnaaw presque la rek def lu te moom bariwul ci solo alif nga yokk voilà anta taf alu anti il faut mu il faut mu wuteeg bële anta mhm. tab yi day ñëwaat mais fii la changement di am tafalu tafalina tafalina voilà ah. waaw bii moom manoo ko manoo ko xalaat ba mu ñëw boo ko xamul <laughs> waaw wala mooy est yàlla ubbil la ngay xool di gis mbir te jàngoo ko mais bu dul lool moom ah. pour di ko imaginer nii ba xam ne anti ñu ne la anta tafaalu la léegi anti defal ma ko te ko xam dafa xaw a xëcc dafa ki tafaalu ba tafaali na taf mm-hmm. ah lii tafaliina tafaliina koy xëcc voilà tafaliina oh daa commencé kii jàng <laughs> waaw waaw c'est boo ko comparé ak fi'l madi bi ah waaw waaw fi'l madi moom moom moom vraiment c'est du passé moom lu yomb moom antuma yéen ñaar tafalaani tafalaani taf alaa nii antuma taf alaa nii ñoom ñaar duñu changer ah, d'accord taf taf alaa nii antum taf'aluna antum antum taf yaf'aluna antunna na antunna taf'alna nahnu nahnu mooy bu ma juumoon keroog xam nga ba may dañuy def dama ne woon nafaalu te faal naa la woon bi début bi. waaw nafaalu la nahnu. nahnu waaw. Ah. nafaalu. nahnu. nahnu du nafa nafaalu nafaalu. voilà. Hmm. huwa léegi yi mooy ñi fi nekk. huwa pronom personnel présent yafaalu huwa yafaalu baax na fii moom comme côté bii la gën a dëgër nii yafaalu hiya moom mënoo ko deviner bi gis naa loolu quoi fii moom doo deviner quoi da koy jàng rek moom. koy moom boo ko boo ci mënee benn nag boo hmm. mokkaloon lii. jeex na yeneen yëpp dangay ngay da ngay day mel ni ay case yooyu ñu lay joxaat ngay remplir. d'accord. hiya tafalu. huma. huma. bu dee góor ñi. ñoom ñoo ñoom la ñuy njëkkee. Hmm. yafalaani. mooy la rek après laani lañ ci yokk jigéen bi kii la ñu yokk ci laani. huma. yaf alaani huma jigéen taf alaani ñaari jigéen taf alaani waaw voilà hum yafaluuna hum yafa lu na waaw ah. hun na yafal na hun na yafal na façon fii ci ci yi moom yaa nga yokk fépp après day changer nag hmm? nga ne yafalaani waaw loo ah hum yi waaw hum benn la tafalaani tafalu ak tafalaani waaw ndax jigéen il faut ñu ñu ñu wutale ko góor moo tax huwa yafalu hiya tafalu mhm. huma góor yi yafalaani huma tafalaani hum yafaluuna hunna yafalna léegi seetlu mooy ne début bi fii yii mhm. à kii mhm. ak kii deux yi ana afaalu anta tafaalu huwa yafaalu hiya tafaalu mm-hmm. ñoom rek la changement bi nekk seen kanam ñoom rek ginnaaw amul changement yi ci des yépp deux côtés yépp la mais lenn nga xam waxoon nañ ko waxoon nañ ko temps yile foog naa waxaatoon nañ ko way passé mooy fi'lul mudaari dafa am nuñ koy xàmmee bi mooy bi ma naan la nuun la ak alif bi abi mm-hmm. ak ta ak ya nu ataaya boobu nu ataaya boobu boo seetloo li ñu yokk yépp lool la xoolal naabaa ngi li tax ñu ne nu ataaya mooy dañ ko wax ngir man koo jàpp mais hmm. na la rek na hmm. ta ak a ak ya nabaa hmm. mooy fi'lu mudari pour nga xam ne ni lii fi'lu mudari la mooy il faut ci kanam benn ci yooy nekk ci nuun wala ta wala a wala ya nuun mooy comme nahnu naf'alu tabi antunna tafalna antum tafaluna comme tay nu nu abaa ngi afalu nu a ta yabaa ngi mhm. mu ngi mu ngi waat huwa yafalu huma yafalaani hum yafaluna hunna yafalna mooy quatre yooyu mooy les marques du du fi'l mudari mooy boo ko gisul rek xamal ne kon en bu dee verbe la léegi leneen ngay seet est-ce que amr la walla kii amr mooy subjonctif non subjonctif ce que moom la wala passé ngay seet kay loolu moo tax passé lii changé lu nekk ci kanam ndax lii changé fu mu nekk ci kanam soit mu nekk fin lu mudaari wala fin lu amr fin lu amr loolu jaragul ñu ciy ñëw. d'accord may joxe ordre. loolu ci kanam day changer. impératif la impératif maanaam maanaam lu ma wax sànq. waaw sub kii nga wax subjonctif. non non impé impératif. waaw kii mooy ne ñoom kon liy changer. marque fin lu mudaari mooy il faut mu am benn ci yooyu. soit mu nekk nu bi wala na dañu yoon naan nii lu la neex letre bi daal moo ci am solo. d'accord ah. wala taqiya taqiya sëñ bi boobu jàpp nañ ko voilà léegi loolu nag moo indi fi ana boobu rek moo ci am ah waaw comme ana abim commencé moom nga amaat fii afalu afalu ta tafalu eh, boo seetloo anta ak kii ñoo bokk ah, ah, anti anta tafalu hiya tafalu eh, amul différence amul am na ñeneen tamit ñoo xam ne ñoo bokk antuma tafalaani antuma tafalaani mhm. xoola ñi ak huma mm, donc en fait boo xoolee huma bu jigéen waaw ñaari jigéen voilà d'accord mooy ñii ñaari antuma yi ak benn huma bu jigéen bi ñoo bokk nu ñu leen di binde ñoom duñu changer waaw parce que bu nekkee góor wi yaf yi yabi la waaw yàlla yaf aluna la bu nekkee jigéen bi voilà la voilà tafalaani tafa waaw bu dee ñaari jigéen waaw waaw après ci bu nekkee bu bu nekkee góor ñu ne yafaalaani fekk affaire yi singulier la bu dee singulier wala duel waaw marque ndax verbe bi xam nga mën nga gis benn verbe waaw comme lii bu dindi woon lii yépp comme mhm. verbe bi yafaalu ma ne la mais sujet bi fii est-ce que mën nga ma wax masculin la wala kii euh, non kii féminin la wala masculin hmm? ni ngay xàmmee ndax féminin la wala masculin la mooy féminin mhm. ta lay nekk d'accord ta mooy jiitu ci verbe bi d'accord loolu masculin yi mooy bu dee kenn la wala ah, deux d'accord mais ndax boo duggee ci hun na gis nga hun mhm. na yafaan la te hun na ay jigéen lañu ah. moo tax yii yii man nga ko génne. mooy kenn ak duel. waaw fu ñu conjuguer verbe yooyu. Hmm. def ci ta. tabi mooy bu dee ba mu des ak ak anta <coughs> ak kii anti. Hmm. ndax anti li lay wan ne tamit du du du du masculin. mooy iina bi. iina moom. Hmm. fin lu bu ñuy conjuguer lool tamit da nga koy jàpp mooy anti il faut iina ñëw. fin bi jalasa tajlisiina qaada taq'udiina ah. ainsi de suite mooy moom il faut mu am mooy daal ay huwa yafaalu bu dee jigéen tafaalu baax na bu nekkee féminin indicatif bi day am ta waaw baax na de baax na baax na voilà ba mu des nii kii ay ñoom tafaalaani ndax ndax ki muy waxal dafay nekk wu antuma tafaalaani ak anta bu anti mhm. te iina bi da koy wane mhm. léegi kon fi'lu mudaari ah, lii la léegi kon mën nañu xool waa moom nu mu def. waaw mën nañu xool waa ji waaw leer na de. léegi kon ma euh, mu ngi nii. léegi tableau bi comme tableau bële la. Mhm. liñ gisoon ci bi mu ne. côté bii. alxaibu mhm. mooy ku fi newul. waaw alxaaibatu mooy ku jigéen ki nga xam ne moom nekku fi mhm. alxaaibu huwa waaw batu hiya almuxaatabu mooy ki ngay waxal waaw muy góor mhm. anta sa interlocuteur mhm. almuxaatabatu mooy ki ngay waxal te muy jigéen almutakallimu mooy kiy wax ana walla na kii nag mooy bu nekkee mufrad lii de lay wax euh, présence wala absence u gaa yi ñi ngay waxal ak kan mooy wax lenn la rek mooy gaa yi di jàng en communication man maay wax l'émetteur le hmm. récepteur hmm. yu mooy yooyu bu ñuy def ay kii communication hmm. ñu naan il faut mu am canal mu am émetteur d'abord walla dañ koy wax destinataire yooyu yëpp dañ koy wax tamit mooy il faut mu am. Mhm. émetteur. waaw kii kii wax. waaw récepteur kii lay déglu ki ngay waxal. waaw ak benn kanaal mooy fii wax ji di jaar. bu ko defee communication man a am. waaw ah, loolu communication du am. loolu loolu du am. waaw léegi. Mhm. émetteur bi soit mu nekk kenn wala ñu bari. waaw. Mhm. xam nga mën nañu nekk ñu bari waaw comme buñ ne yéen ñaar ñi dem leen wax ak nii ngeen taxaw mhm. discours bi ngeen ne ñun nag dañoo yónni ngeen mhm. koy répéter walla nga wax ba pare keneen ki wax loolu moom côté bii loolu lay wax mooy day wax est-ce que kii wax mu ngi fi wala nekku fi d'accord al-ghaibu mooy ñi ki fi newul mais fii nii mufrad la côté bii mufrad mooy singulier boo jógee singulier li ci topp lu yàlla musanna al musanna boo jógee ci ñooñ al jam moo mooy pluriel voilà bu dee al mufrad al ghaibu ñu fi newul ak hmm. al ghaibatu hmm. huwa ak hiya la ki may waxal anta ak anti kiy hmm. wax ana man al musanna de yu fi newul huma huma antuma antuma ak nahnu al jam'u mooy pluriel bi nga am hum hunna antum antunna ak nahnu léegi mu ne kon moom huwa lay commencer ndax daa topp kii bi mhm. mu ne huwa yafalu mooy lii hiya moo nekk nii ah. anta tafalu ah. moo nekk ni le en fait moom ci tableau bi mhm. dafay traité euh, singulier la njëkk a voilà après mu traité duel. voilà après mu traité mu traité pluriel. voilà dafa am ay façon yoo mën a lire tableau bi soit nga lire ko nii verticalement. wala horizontalement wala horizontalement. horizontalement boo ko liiree mooy noonu ngay procéder singulier. Mhm. duel. Mhm. pluriel. boo ko liiree horizontalement. mooy da commencé commencer. ci ñi fi nekk. Mhm. te nekk singulier. waaw ñi fi nekkul te nekk singulier. waaw góor ak mm-hmm. jigéen. d'accord présent masculin. voilà présent non. al al ghaibatu absent. voilà waaw léegi ñii. masculin mooy kenn la. ah waaw. kenn masculin. waaw absent féminin. voilà. après léegi mu ne la présent. Mm-hmm. masculin. Mm-hmm. présent féminin. voilà. et celui qui est en train de parler. au moment voilà mu c'est-à-dire à l'instant T quoi. mooy al al mooy celui qui dañ koy wax tamit al muxaatibu. al yooyu tamit dinañ ko gis nan la ñuy former mot ci benn est-ce que du ñu dugg nag ci débat est-ce que mot bi mu est-ce que mot bi moo jóge ci verbe wala verbe moo jóge ci mot yooyu moom. Hmm. ndax ganaare jiitoo nen ak jiitu loolu lay gën a niru. <laughs> mais yii ñun yi ñuy soxla mooy al muxaatabu. boo ne almuxaata mhm. bu kooku mooy complément d'objet la bu ma nee almuxaati bu kooku sujet la mhm. te pourtant lenn rek laa laa changé mooy fee talaa def fii ma def tëy mhm. ndax sujet ci lii moom kasra nga koy maas almuxaati bu almuxaata bu mooy comme que moom moom la jëf ji tegu lu tegu ci kaw lay ne ñu maas ko ci kaw d'accord mais loolu dinañ ci ñëw ndax am na fi ay cours incha allah. incha allah waaw. mooy li ñu amaloon solo mooy soit nga lire ko verticalement bu mm-hmm. boobaa da ngay commencer singulier duel ak pluriel. pluriel waaw. fii nga commencé soit nga commencé absent yi commencé absent koo xam ne kenn la tëgg góor wala kenn jigéen ñaar ñu góor ñaar ñu jigéen ak ñu bari ñoo xam ne mm-hmm. ñu góor lañ wala ñu bari ñoo xam ne jigéen lañ d'accord léegi kon mu ne anta ant tafalu voilà mooy ant bi ant tafalu anti tafaliina tafaliina gisoo du maas lay ndax yabee ngi ci danaan loolu moom c'est acquis loolu moom ana façon kasra la donc huma huma yafalaani mooy ñaar ñu góor ñi yàllay commencé huma tafalaani ñaar ñu jigéen ñi antuma tafalaani ñii nii ñoom ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk ñett yi du ñu changé antuma tafalaani antuma tafalaani huma ñaar ñu jigéen tafalaani nahnu pluriel bi ñun nafalu dañuy def ah, no sëñ bi ñun ñëpp ñoo bokk waaw non bii bokkul ndax bii yàlla huma bu njëkk bi bu góor yi yafalaani yaf la yaf la voilà mooy yi ma la doon wax sànq dala ñoom ñooy mooy yu jigéen ak antuma ñaari antuma yi ñoom ñoo bokk. ak ah, huma féminin ñoom ñoo bokk. kii na changé na waaw hum. Uh-huh. yaf'aluna. Mm-hmm. hunna. yaf'alna. yaf'alna. antum. yaf'aluna. non non taf'aluna. ah asafna taf'aluna. antum ndax ñoom. dañuy wax ak ñoom. antum taf'aluna mooy ndax ñoom dañ fee nekk moom lañ def na mm-hmm. antum di. waaw. antum tafaaluuna antum tafaaluuna antunna nax nahnu nafaalu benn la moo kii ndax bii mooy ñi nga xam ne deux lañu kii wax ak benn waay bii mooy bu ñu nekkee pluriel de toute façon du ñu changer benn lañu ñëw waaw léegi lii mooy fi'lul mudaari fi'lul mudaari la boo manee lii nag mooy yeneen yi ci des yëpp da koy man d'accord su en tout cas verbe simple yi. d'accord léegi moo posé benn question je sais pas si c'est pertinent. ci hmm. euh, arab. Hmm. fi'lul mudaari la ñu gën a gën a gis wala fi'lul maadi arab de façon général hmm, mais yëpp ay demandoo ah. amul benn en tout cas amul benn ça dépend c'est que ça dépend. par exemple téere xam-xam waaw ça dépend ci. sa ndax ñett yépp la ñuy utiliser mhm. fi'lu maadi fi'lu mudaari ak fi'lu am fi'lu am moom c'est rare mhm. pas rare mais boo ko boo ko tëkkalee ñaar yi ci des liñ leen di utiliser man nga ne c'est rare waaw euh, léegi ça dépend ci texte bi lan lay wax wala livre bi bu dee histoire lay nettali ko fi'lu maadi lay utiliser lu bari d'accord parce que c'est le voilà mais bu dee day wax loo xam ne day ñëw loolu. d'accord donc mu euh, mudaari. c'est que problème bi nga dul am ci français. waaw bi ngay am ci français te doo ko am ci arabe. mooy français est-ce que passé simple laa war a utiliser wala passé composé. wala imparfait yu mel noonu. Ah. mooy yow amoo ko ci arabe. Mm-hmm. mooy ne yow bu dee yow yaay seet. bu dee li may wax passé la lu weesu woon la fi'l di laa utiliser bu dee luy waaj a ñëw wala luy xew nii lu fi'l mudaari bu dee damay joxe ordre am lu mu jeex. Ah, kenn du la ne yow paase bii daa war wul dafa war a simple ñoom mhm. amul. Mhm. waaw passé passé la. mooy ne moo tax affaire yi bu dee da nga dem ci téere histoire yi comme taarix comme nga dem ay taarix yi nga xam ne comme ay Ibn Kathir yu mel noon noonu la yooyu yooyu yi ëpp mooy mudaari non maanaam mudaari passé. Mhm. ndax day nettali ay waaw maadi ndax day nettali yoo xam ne dafa xewoon. danaan wajaa abdullah ibn zubayr par exemple radiyallahu ta'ala anhuma wajaa jaa fi'l bi la mooy manu ko pré manu ko conjuguer au présent ndax affaire bi jax passé na mhm. mooy boo nekkee ci yu mel noonu moom loolu moo yëpp mhm. nga dem ci text boo xam ne da lay wax yoo xamante ne nii ay kii ay idées yu ñu war a kii wala nan lañuy projeter ay projet ak nan lañ ko war a defe kooku c'est sûr que loolu lay gën a wax. d'accord donc en fait ça kon voilà ça dépend ci kii mooy ci texte bi lan la waa ji bëgg a wax. ci lan lay wax est-ce que li muy wax dafa xew. waaw wala dafa weesu wala weesoogul. d'accord. am amr moom moom moom moom mooy li nga xam ne bariwul luñ koy utiliser. par rapport ak deux yi ci des. d'accord ndax am amr moom ay ordre la te ordre ñuy ñëpp buñ buñ koy gis sax diñ ko gis mooy loolu ñëpp a ko xam sax. ordre man du du pronom personnel yépp a ciy dem. Mhm. waaw loolu dëgg la. xam nga boo joxe ordre il faut ki ngay jox ordre au moins manoo waa ji nekk Tambacounda nga nekk fii amoo téléphone ak moom amu ngeen benn relation nga naan da nga jox ordre te yónniwoo kenn. Ah, loolu la comme ma toog nii rek. waaw vingt une heure trente deux ma ne Sénégal vingt heure trente deux. et eh, Moussa ma nekk Kolda yow laay wax. xam nga loolu Moussa ma nekk Kolda. Mhm. na dem léegi kër baayam xaw ma kii te yoruma téléphone loolu loolu du ordre mooy yooyu ñi ngay waxal il faut soit ngay joxe ordre koo xam ne tu wala vous wala yu mel noonu. Mm-hmm. moom moom moo gën a raar moom ni ñu koy utiliser bariwul mais léeg-léeg di nga ko gis ci par exemple bu dee dafa nekk ay discussion comme ñu naan la bu la waa ji waxee lii lii nga koy wax yooyu da ngay gis ne dañu lay utiliser le. Euh, fin lu kii mudaari. mudaari mooy comme si la. Hmm. conditionnel lay teg. Hmm. bu la waxee lii tontu ko lii loolu mudaari moo ëpp. mais fin la amru mooy comme bu bu dee loo xam ne ay ordre yu bari da ciy am. Hmm. yoo xam ne dafa war a carré. uktub par exemple. voilà uktub bindal. irji' acca dellul. li jàngal. ainsi de suite nam nam nelawal waaw ah. non yooyu verbe ko yu composé yi la yooyu gisaguñu inshallah ndax nam c'est vrai am na benn méthode bu yomb nag pour am leen mhm. fin lu am na nan lañ koy ko mais yooyu insha allah buñ ci àggee insha allah waaw no bii nag xaw na xaw na vraiment leer na hmm, alhamdulilah léegi mooy fin lu mu daare moom il suffit boo jàppee lii mhm. jeex na mooy ne yeneen yépp fe euh, su euh, nu mu tudd affaire ba. Euh, hmm. verbe simple. waaw dangay ñëw rek di placer. d'accord donc après c'est-à-dire règle verbe irrégulier duggul fii. ñoom duggaguñ. fii verbe verbe simple la. ndax ñoom bu ñëwee day xaw a tuuti xam nga keroog même fi'lu maadi ba ma la joxee verbe jaa. Mhm. jaa am nga fi'lu maadi bu doon faala la dama naan faal ana faal waaw jaa amanuma wax jaa jaa jaa loolu sax man da nekk jaa tu dama naan jiitu waaw te pourtant ci jaa ak ana jiitu laay wax mooy loo am nga loolu wuute nag faala ana faaltu waaw moo tax ñoom ñoom moo tax gisaguñ leen ñoom après defal na ko ay kii ay bunt yu mu ko defal mooy ñooñu mhm. bu ñëwee ci yooyu façon verbe yi tat du benn de d'accord dafa am yoo xam ne euh, groupe dafa am groupe verbe irrégulier. voilà ay groupe lañu. ay mudaaf. ah kon ay ainsi de suite comme comme comme comme français la. voilà c'est-à-dire dafa am les les verbes irréguliers en a. voilà en er les verbes irréguliers en ir. les verbes irréguliers en uir. ainsi de suite français noonu la ko defee. voilà yii nag ñoom ñoo gën a bari. arab moo gën a comme bu ma nee qadaa verbe qadaa mooy juge na wala dee na wala yu mel na wala dogal na. Mhm. Euh, qada verbe trilitère la sauf que xam nga bokkul ak fa mhm. ah, a la boobu da nga dégg lu leer fa a ah, la qada deux masse nga dégg alors que trois kii la ya boobu nan nañ koy bindee mhm. yooyu façon verbe am na mooy ya biy xëcc boobu ya comme ya ngay bind mais du am point d'accord comme ala rama ainsi de suite jaa qaala yooyu weer xaala weer bi régulier la waaw <laughs> ndax xoolal xoolal xaala mhm. fa a la xam nga amoo lool ci xaala ja la sa amoo ko de xaa la comme jaa a mhm. ñaar la xa ba ra ma la raa mhm. wala ainsi de suite waaw boobu moom après day kii quoi léegi kon bii baax na sëñ bi baax na léegi mu ne lii li mu def nii maa law nuwu ahmar da damairu muttasila wa hiya fa'il mu ne la mooy comme ni mu defoon fee rek hmm. yi nga xam ne seen couleur dañu nekk en couleur rouge ay damir muttasil la mooy yi ñu waxoon hmm, hmm, nga xam ne ñoom fa'il lañ mooy buñ dindi woon yi buñ la nee ana fa'il bi danga naan tafalaani fa'il bi mooy alif bi mooy sujet fa'il mooy sujet waaw eh, la budda li fi'lil mudaari'i an yakuna fi awwalihi walla li ma la doon wax ak mu ne laa budda manula ñàkk mhm. euh, laa budda moom waaw laa budda moom ñépp xam nañ ko voilà <laughs> eh, ah, sama sëriñ ko utiliser voilà ah. laa budda waaw ah. laa budda ngeen ñëw mhm. loolu moom amul ngànt mhm. ca laa budda manula ñàkk lil fi'lil mudaari'i ci Euh, verbe mudaari présent continu wala pa wala am an na mu nekk fii awwalihi ci commencement bi ci début bi mhm. yaa un ya mooy nu ataaya bi ñu doon mhm. yaa un wala ta wala hamza wala nun mhm. alors que boo xoolee fii ko voilà ndax loolu amu fi amu fi amu fi mooy lii mooy par force ci kanam soit mooy li ma la woon marque fin lu mudaari mhm. quatre yooyu la d'accord soit pour nga xàmmee ne lii verbe verbe mudaari la soit nga gis ci kanam mu am ah ah wala wala nu ñu mhm. commencé nu ah ta ya moom la def ni ah. nu bi la mujjee mhm. hamza bi ah ta ya ya voilà nuun hamza mooy yaa un taa un hamza bi voilà ak nuunu ak ñoom il faut ñu nekk ci kanam verbe par donc loolu mooy seen différence ak fi'lul maadi. voilà fi'lul maadi ki kanam doo laal dara. ki kanam doo laal dara voilà bu dee day day changer ndax bu dee ndax mën bañ a changer bu dee huwa. Mhm. huwa fa'ala. waaw mun de toute façon moom du changer. voilà mais bu nekkee vraiment da nga bëgg xam ne fi'lul maadi la da xool est-ce que am na. voilà ah ta. ak yem mu ngoog même boo xamagul li ci ginnaaw ay aaneek laaneek mm-hmm. uun mm-hmm. an façon après après loolu mm-hmm. da koy jàng si da nga koy jàng yooyu moom bu ma ko jàngee ba mu mokk après dama koy xam mais règle bi rek mooy ma xam ne ni que façon à partir du moment où je peux faire la différence entre fi'lul maadi ak fi'lul mudaari déjà rek loolu day day baax da ngay xam ne ni que kii passé la kii présent lay wax maintenant nag après beneen problème la ñëw mooy nga xam est-ce que présent fii la wala est-ce que futur la loolu après beneen beneen débat la. mais déjà rek nga mën a différencier xam ne lii par exemple moom passé la lii par exemple. Euh, présent la wala futur loolu déjà rek. def nga distinction bi nga mën a xam. Mhm. texte bi wala li muy wax ci ban temps la koy waxee. ak à quelle période est-ce qu'il parle. mu waaw te sa ci kanamu verbe bi wala saw fa mooy du futur pour gàttal. Oh, comme comme comme. kallaa la ta'lamuun thumma kallaa sawfa loolu mooy futur la mooy ñëwagul walla mu ne euh, bu ma nee bu ma nee ay na Ibrahim nga ne sa nga ne ma sa yàtti anifan bu ma nee ay na Ibrahim mooy ana Ibrahim mais ana Ibrahim nga ne ma dina ñëw sa yàtti anifan voilà wala sa wala sawfa voilà sawfa mooy futur lointain d'accord mooy xewagul léegi alors que ça mooy futur proche d'accord d'accord baax na léegi tamarin bee ci des waaw mooy les exercices sarrif mhm. mu ne conjuguer waaw verbe yadrusu ma al ishara ila al dama'ir al mooy nga wanaalaale waaw damir yi nga xam ne mooy ko yi yi nga xam ne dañu taqaloog moom. Mm-hmm. yadrusu donc incha pour prochain cours. voilà mu conjuguer le verbe yadrusu. voilà yadrusu. incha allah waaw. o. fi'l mudari sarrifil fi'l mooy yooyu waaw waaw. comme comme comme comme ni ma defoon bii passé. voilà ma def ko nii noonu nga defee ko nii. Mm. incha allah léegi bii mu ne sarrifil fi'l alladhi bayna qaw bayna qawsayni. ila mm-hmm. al fi'l al mudari. waaw bii moom mën nañ ko def léegi. waaw. Mm-hmm. mu ne sarrif conjugué waaw al fi'l alladhi verbe bi nga xam ne bayna qawsayni dafa nekk entre mhm. parenthèse voilà mhm. ila al fi'l al mudari' mooy conjuguer le verbe bi nekk entre parenthèse nga yóbbu ko ci fi'l mudari' voilà autant au mooy ne kon verbe bi nekk ci parenthèse bi mhm. dala defal benn piège nag mooy ne premièrement léegi dama lay laaj leen waaw pour ñu defaale benn kii rappel bu ndaw ci liñ gis léegi rek. waaw verbe yi kon fii. xam nga ne mooy li nekk entre parenthèses. waaw xam naa léegi. est-ce que verbe yii nii. Mhm. bu ci nekk. bi ci nekk présent wax ma ko bi ci nekk passé wax ma ko ma xool. bu dee jàpp nga li ñu waxoon marque présent ni ñu koy xamee. fii par exemple ci verbe bi mhm. ma wax la est-ce que présent la verbe bi présent la lañ ko conjugué wala walla passé te verbe bi moo nekk nii waaw moo moo yi nekk en entre parenthèse mooy li ñu waxoon dañ ne woon boo fàttale ko mooy bu nekkee am na nu ah voilà ya léegi da ngay xool lettre yooyu est-ce loolu fi'l mudaari mu bu nekkee amul loolu fi'lu maadi la maadi wala. wala amr waaw maadi wala amr. après nañ ko mais pour l'instant nañ nekkoon fi'lu maadi. léegi bu mu xoolee bii. Mhm. yazhabu lay liir. voilà bu mu liiree yazhabu damay gis dafa am ya. voilà donc damay jàpp ne ma ñëw fii ma gis mhm. gis ne nag dafa am ya donc fi'lu mudaari. mu waaw ma ñëw fii ma gis mu am yaktubu. donc mm-hmm. fi'lul mudaari la parce que dafa am ya. mu ngoog. fii ma gis mu am yas alu. Mm-hmm. donc damay gis dafa am ya ba léegi. Mm-hmm. donc fi'lul mudaari la. mu ngoog. fii ma gis yanaalu. yanaalu yanaalu ma gis ne dafa am ya tamit donc damay xam ne ni ba léegi verbe yi nekk fii yépp. voilà fi'lul mudaari. fi'lul la kon. piège bi day yow kon trouvé nga premier premier mhm. piège bi ndax premier piège bi mooy ni mu waxee lii mhm. dane conjuguer ndax lim la wax euh, exercice bi dane conjuguer verbe yi nekk entre parenthèses nga yóbbu ko au mudari mais bu la nee conjuguer nag mooy li ngay conjuguer day ànd ak sujet bi bu dee féminin la verbe bi daa war a nekk féminin mhm. bu dee singulier mu nekk singulier bu dee duel mu nekk duel bu dee pluriel mu nekk pluriel d'accord donc loolu la ci jublu ndax mënoon nga ci dégg leneen mooy ne kon automatiquement comme que dane ma ma conjugué ko au verbe mudaari mhm. kon mooy maadi la nekkoon d'accord alors que du loolu loolu alors que déjà verbe yépp ñoom ñu ngi mudaari kon léegi li ci des mooy conjugué ko nga conjugué ko comme il faut voilà waaw ah, mooy yii nii mooy yii waaw ah. <laughs> mooy luñ koy am na ñu koy waxee de. ci français. waaw buñ naan eh, fàtte naa ko buñ naan phrase bu dee féminin la. Mhm. dafa war a topp kii. comme surtout bu dee ay épithètes la ay adjectifs. Ah. adjectif nga xam ne bu ma ne une une est-ce que dama naan une beau robe wala une belle robe. Hmm. mooy beau wala belle day dépendre ci robe. comme que robe une la. Hmm. kon benn laay benn laay wax du ma wax boobu. waaw comme yu mel noonu la. mooy. Hmm. Hmm. loolu moo am moom la lay wax fii mooy léegi yow verbe bi da ngay xool comme que xam nga ni yépp. dafa am ya au présent au présent la te dañ la ne nga conjugué au présent kon soxlawuñ. nekkul looy jëlee maa di di ko di présent. affaire bi mooy dangay war a concorder. nan ngay conjuguer affaire bi. voilà léegi Zeynabu. kooku kooku xam nañ mooy kan. waaw kooku mooy Zeynabu. waaw. kon jigéen la. Mhm. jigéen waxoon nañu. Zeynabu. waaw mu def entre parenthèses. yazhabu yazhabu mhm. ila madrasati. léegi foofu jàng bu ñu woon liaison yi voilà. Eh, si jàng nañ ko de. illal voilà illal madrasati. voilà illal madrasati ay jéggalu de. waaw Zeynabu yazhabu illal madrasati. waaw. mu ngi dem. yazhabu. illal madrasati. waaw Zeynabu va léegi moo war a conjuguer. yazhabu. yazhabu. mu dëppoog Zeynabu. comme que Zeynabu féminin la te lii masculin la ndax ya lañ waxoon mooy masculin waaw d'accord léegi c'est que gis nga bu nekkoon par exemple non boo ko mënagul moom waaw début bi mënoo ñàkk di xool ci lii ndax benn affaire la mooy dañ koy door a jàng nii. waaw mokkaloo ko. waaw. <laughs> kii woo ko te oral la. waaw te oral la te oral mooy ko ñu ñu ñu sukkandiku ci ne est-ce que jàpp nga wala déet. mais boo jàpp. waaw. Euh, c'est pas nga def cours tey léegi nii jàpp ko léegi ah. waaw. léegi kon Zaynabu. waaw Zaynabu ban ban ban pronom personnel lay lay moo ko mën a remplacer. Zaynabu. Hmm. te bu nekkee moom mu ngi fii. no non non boo wax ko ci français Zaynabu. waaw va à l'école léegi Zaynabu boobu boo ko doon remplacer benn pronom personnel ci français looy wax. elle voilà kon. elle va à l'école. arabe kon tamit loolu ngay waaw donc euh, arabe. voilà elle mooy. elle mooy euh, hiya. hiya. kon hiya mooy remplacer Zeynabu léegi da xool hiya nan lañ koy conjuguer hiya d'accord parce que loolu laa la bëggoon wax bu nekkee xam naa pronom bi man dinaa ko mën conjuguer voilà mooy noonu ngay def mooy yow da ngay xool en français waaw Zeynabu waaw va à l'école waaw ma ne bu ma ko doon ko Zeynabu bu ma ko doon remplacer benn pronom lan laay wax nga ne elle mhm. ma ne kon kon arabe tamit elle la mhm. kon hiya la waaw léegi kon dama naan hiya waaw léegi damay ne hiya voilà tazhabu voilà hiya tazhabu ndax dafa def hiya yazhabu entre parenthèses boobu baaxul waaw baaxul ndax du <laughs> ilal madrasati kon zaynabu tazhabu ngay wax waaw zaynabu tazhabu ilal madrasati léegi bi ci tegu nahnu mhm. yaxtarimu ah waaw waaw waaw waaw ndax nu yaxtarimu maa ngi jàpp ne da ngay conjuguer nii waa de ndax loolu la loolu la def entre parenthèses mhm. al du'a du'a fa al ah, ah. al du'a fa mooy bii gisoon nañ ko tamit jàngoon nañ est-ce que al laay wax déedéet mooy du'a ah mooy damay ngay def liaison entre mabi ak dabi ak dubi waaw kon nga ne yax yaxtari mu yaxtari mudafa muddu fa du'a muddu'a muddu'a fa voilà fii mënoo wax al waaw ndax lettre solaire la te li la koy wan mooy sat bi ci kaw waaw waaw mën kay mën kay mën kay mën kay c'est-à-dire xam naa règle bi. Hmm. xam naa nañ koy appliquer mais application bi parce que simplement dama manqué attention mais boo xoolee fi da ngay gis ne am na shadda ah. bi donc forcément alif ak laam bi duñ ko liir. bii parce que xuruful xuruful kii la xuruful shamsiya la te bu nekkee xuruful shamsiya forcément duñ ko liir. suñu règle boobu kay moom mokkal naa ko. waaye nag. application bi waaw application bi. mooy par exemple loolu mooy tax man dootoo mën a tee wax Cheikh Abdoul Aziz Al Dabbaax. loolu doo doo ko mën a wax. ad dabbaax ngay wax ndax ndax lettre da da même buñ koy bind day am shadda mooy ad dabbaax ngay wax au lieu al dabbaax loolu manoo ko wax. Mhm. léegi. rahimahullah léegi affaire bii. kon mu ne nu mu def entre parenthèses yaxtarimu du'afa wala yaxtarimu du'afa ad-du'afa léegi nooy def foofu ci nax nu léegi nax nu dama mhm. koy xool mhm. gis naa nekk nax nu moom ci pronom personnel présent yi la bokk ci suuf waaw léegi nax nu mhm. moom fii yàlla walla ta ah, ah. taal mooy ci suuf bi ci suuf waaw non benn point la hmm, d'accord donc moom fii day nekk day nekk naxtaramu nax euh, lum la defal naxta yaxtarimu voilà kon day nekk naxtarimu voilà naxtarimu waaw naxnu naxtarimu nax naxnu naxtarimu naxtarimu duafa voilà waaw bii mooy naxnu mooy ñun waaw naxtarimu dañuy wekk mooy dañuy ixtiraam mooy dañuy jox worma. Mhm. ak du'afa ak ñu ñàkk ñi. Mhm. nahnu. mooy ñu faible ñu ñàkk ñi. naxtarimu du'afa ñun moom on est respectueux mhm. yi ñoo xam ne. d'accord donc nous respectons ou nous donnons un respect aux mooy ne di doole. voilà mooy néew di doole. sa yaqulu. non boobu as-sufahaa la waa kii bi muy mais racine bi benn la waaw waaw moom la waaw moom la bi muy wax ne kii suuratul nisaa yi mhm. al-wildaan war xaw ma lan euh, waaye fàtte naa ko man du'afaa bi muy wax ñi nga xam ne mënuñoo gàddaay yi daal la doon wax moom du'afaa say ñëwul ah mais daal pour wax la ne du'afa mooy wa néew ju doole ñi rek waaw boobu mustad'afina la utilisé al mustad'afina min ar-rijali wal wildaani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al baldati adh ahluha mhm. boobu mustad'af mais benn lañu mustad'af mooy ñi nga xam ne dañ leen néewal doole xam nga du'afa mhm. waaw kay mooy faiblesse comme loolu loolu nag ça dépend nag fi ñu koy bu dee ci xadis. waaw parce que parce que <laughs> li may wax nii ci xadis. voilà bu dee ci xadis loolu leneen lay tekki. Ah. mooy day tekki xadiis bu faible. boo xam ne moo waa dafa daif ne ah lépp ma daif moom. Mm-hmm. mooy waxam dëgg dëggul. Mm-hmm. alors que ndax daif mooy saqim rek mooy loo xam ne dafa am problème. dafa néew di dafa néew doole dafa faible. voilà faible. d'accord ab du'afa alors que mustad'af mhm. kooku mooy waa ji dañ koo néewal doole xam nga ku néew doole ku ñu néewal boole bokkuñ mhm. ku néew doole moom xëy yàllaa ko def noonu mais ku ñu néewal doole mooy gaa yi muy dundal wala ñoo ko teg ci état bi nekk mhm. bii yi ci tegu usama usama ah léegi liiral tabi usaamatu mhm. usaamatu mhm. wa jaalidun mhm. wa jaa wa wa xaalidun duruusa deful amul liaison. yaktubul yaktubu yak yaktubu duruusa. yaktu. yaktubu duruusa. voilà yaktubu duruusa. yaktubu duruusa. mu ne léegi boo ko doon tekki Osama Usaama Usaama Usaama Usaama voilà waaw am na saxaabi bu tudd noonu par exemple waaw Usaama ibnu Zayd voilà radiyallahu ta'ala anhum Zayd ibn Haarisa maamam it ak wa mooy ak ak e waaw wa xaalidun mhm. mhm. ak xaalid waaw kooku it am nga Xaalid ibnul Walid radiyallahu ta'ala anhu mhm. waaw moom moom moom c'était le de guerre voilà Xaalid mu ngi jóge ci kataba voilà kataba muy bind bind waaw ad durusu ad durus yaktubu durusa loolu accès guñ ci moo tax <laughs> mooy waaw euh, sujet mm-hmm. sujet damma lañ koy maase d'accord complément d'objet direct fatha te ni complément d'objet direct la voilà mënul nekk su voilà man nu ko nekk loolu impossible impossible moom d'accord te Usaama mii ak Xaalid tamit manuñoo nekk Usaama ta ak mhm. Xaalida mhm. déedéet manuñoo nekk Usaama tan Xaalidan Usaama mhm. Usaama ti man da nekk ndax sujet lañu Usaama tu voilà wa man da nekk Zaynaba ndax sujet la ah, waaw sëñ bi lii lii après lii beneen beneen beneen beneen règle la d'accord léegi kon ad ak duruusa waaw léegi ñu ñëw ci ak tudd léegi ak duruusa moom noo ko firee ak duruusa duruusa duruus mooy mooy kii mooy bokkul ak nag liñ naan dañuy duruus déedéet déedéet euh, darsun la jógee waaw darsu darsu mooy devoir voilà mën na ko tekki ils train de fair leur devoir non euh, dars mooy leçon. dars mooy leçon mooy cours. voilà tamrin lañ naan devoir rek exercice tamrin. waaw wala yooyu. ixtibaar. voilà ixtibaar mooy. devoir mooy. tamrin mooy exercice. Usaama waaw Usaama. ak Xaalid. Mhm. ñu ngi bind. Mhm. seen leçon. voilà mais sauf que pluriel la. waaw waaw mën na nekk lool seen leçon. Abdul Oussa. donc Oussama. Mhm. et Khalid. Mhm. écrivent. Mhm. leur leçon. mu ngoog loolu la. waaw yooyu yëpp mën na nekk ndax boo nee écrire rek. waaw mooy loolu présent la. da ko conjugué waaw tout à présent la. léegi léegi kon léegi yaktubu bi looy def. yaktubu bi damay gis na ne que Oussama Oussama ak Khalid. ñoo mun naa ko remplacer par. voilà léegi loolu ngay xool ñaar lañu. waaw mun naa ko def. mun na. Ah, ah, léegi bala ngaa bala ngaa dugg ci yi. waaw xam nga wax nga ko ah, demal ci langue bi nga xam français wala. arabe arabe wala non man wala wolof. wolof <laughs> nga ne. arabe bi da laa nekk. waaw ci lañ jëm. <laughs> léegi mooy. yow tekkil affaire bi soit ci wolof wala ci français. Oussama. Mhm. comme ni nga wax. Osama et ah. Khalid. waaw Osama et Khalid. léegi nga conjuguer verbe écrire. waaw écrire. voilà après nga conjuguer nga def bokk ma naan conjuguer nga dugal li ñu naan leçon. waaw ay duruus daal. waaw léegi yow xam nga léegi wax ko ci français. waaw fexeel nga con nga nga remplacer. Osama ak Khalid ci français boo ko doon remplacer loo koy remplacer. il il. waaw avec s. waaw sauf que arabe. li mu wuteeg français mooy français amul duel léegi nag comme que duel lañ yow yaay xam ne waa il la c'est c'est il lañ waaw loolu lañ koy tekkee. Hmm, mais comme que ñaar lañ xam nga xam nga damaa nax sama bopp parce que man maa maa ngi jublu ci hunna yi. Ah, ak maa ngi xool an an an tun an tunna yi yooyu laa xool alors que. ci kaw la nekk parce que duel la ndax yow xam yow. yow xam nga ko mooy yow. da ngay da ngay fii moo tax ngay réer. waaw mooy commencer ci wolof wala français. d'accord nga nga traduire affaire bi. parce que affaire boo toppee règle bi. waaw boo toppee méchant da ngay gis ne ni que bon de toute façon c'est il. waaw kay alors que arabe dafa am duel moom. duel masculin ak féminin. mu ngoog yow yow nag yow comme que xam nga ne Usaama la ñu wax e eh, Xaalid kon deux lañu. waaw français boo koy conjuguer boo koy remplacer il avec s ngay wax. waaw mais yow yaay xam ne man nag léegi jógewuma nekkuma ci français mais arabe laa wax. loolu mm-hmm. lañ kon du ay antun nag ñii mënula nekk ñoo ay hum mënuñoo nekk. huma lay doon kon huma. huma. day nekk huma. ñoom nag ay góor luñu. waaw donc day nekk. yaktubu huma huma huma day nekk yaktaluuna yaktabuuna huma duel saa su ne waaw duel lii mooy fin bi fin wu duel waaw à chaque fois lii la aan mooy lii day xëcc li ko jiitu. waaw waaw ndax moom lañ def fii ndax lala moo tax ñu def ko nii. ak nii waaw kon yaktu. yaktu baani voilà yaktu baani. yaktu baani. Mhm. Mhm. wa xaalidun wa mhm. xaalidun. yaktubuuna. déedéet yaktu baani. yaktubaani la. voilà léegi da ngay def liaison. yaktubaa yaktubaanil non yaktubaanit darasa yaktubaanit darasa. ad duruusa waaw yaktubaani. te même bu doon singulier ad darsa duruusa. waaw yaktubaani duruusa. ad duruusa yaktubaanit duruusa. yaktubaanit duruusa. voilà léegi bi ci tegu. anaa yasalu hmm. waaw yasalu yasa yasalul hmm. muallima voilà kii waaw complément d'objet la moo tax mu nekk ma d'accord léegi yow lii noo koy tekkee ana hmm. mooy man yasalu xaw ma lu muy tekki sa'ala mooy laaj demander sa'ala yas'alu waaw sa'ala waaw bi'adabin waqi' suuratul ma'aarij loolu la commencé sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' waaw wala yas'alunaka 'anil ahillati yas'alu mooy ils ont demandé wala ils ont posé la question bi yas'alu waaw yas'alu lan lañ ko conjugué fii illa ana lañ ko conjugué mm-hmm. huwa yasalu la waroon a nekk ndax dafa def ana entre ah. mu def yasalu yasalu boo ko gisee loolu li ngay xam ne huwa la mooy kii mhm, mooy kii ci kaw yafalu yasalu yasalu benn lañu léegi kooku nga am waaw mooy kon noo koy conjuguer léegi kooku noo koy conjuguer mooy da nga waaw. huma non ma huma ana. ana yasalu mooy demander. al muallima mooy le professeur mooy maître bi. il a posé une question au professeur wala il a demandé au professeur. sauf que bii ana la. dana ana léegi nan nga koy conjuguer j'ai demandé. waaw j'ai demandé au professeur. voilà. d'accord. léegi ana boo ko doon conjuguer léegi ana mu nekk bi ci kaw ana tasalu hmm. ana bi lan la ana ah ah jum parce que kii bi laa xool. ant ant ant laa xool. ana donc day nekk. asalu voilà ana asalu ana as asalul muallimu voilà moom fii moom def naa liaison bi <laughs> mooy rappeler à chaque fois professeur waaw bi ci tegu aliyun hmm. wa faridun hmm.

jaiz jaiza ja am na lu am na lu ko jiitu am na lu jiitu loolu ah xam nga ko soj soj ah. waaw jawaa isa voilà jawaa isa jawaa isa waaw jawaa isa léegi léegi léegi da ngay def yanaalu waaw ñaata sujet nga am d'abord boo ko doon boo ko doon conjuguer aali laa am boo ko doon boo ko doon wax aali wala ak Farid ak Samir donc ñoom ñett lañ donc génn naa ci duel voilà donc day nekk il voilà donc bu nekkee il day nekk hunna ah, ah. waa léegi il bi waaw mooy même français bu dee dafa am benn góor waaw ñépp di jigéen masculin mooy am moo koy. donc day nekk hum. voilà. day nekk hum. ah euh, fekk fii ñëpp ay góor lañu Ali. waaw Farid ak Samir. ak Samir donc day nekk in. Mhm. donc day nekk hum. Mhm. Oh, mhm. yanaalu mooy verbe bi. donc day nekk. yan yanaaluuna. ya ah hum yan hum waaw hum yanaaluuna yanaaluuna waaw voilà yanaaluuna hum yanaaluuna voilà waaw kon nga ne aliyun wa xaridun wa samirun yanaaluuna yanaaluuna yanaaluunal jawaa'iza yana yana hum xoola hum yafaluuna waaw hum yafaluuna waaw day mhm. nekk yanaa mhm. luuna yanaa luuna yanaa luunal mhm. ja jawaa jawaayisa waaw léegi mu des benn waaw mu ne bayyin leeralal waaw alfin la waaw mooy waneel alfin la sujet bi wa hmm. fa'iluhu hmm. ak su non maanaam verbe bi ak sujet fii maa yàqti ci lii di ñëw mooy hmm. phrase yi di ñëw wane ji ana lan moo ciy sujet ak lan moo ciy verbe d'accord léegi bu njëkk bi lan la mooy kii bu njëkk bi waaw léegi liir ko day nekk yaqra yaqra yaqra awnal kitaaba mhm. xam naa ne kitaaba moom mooy. Mhm. sujet bi. Euh, euh, ndax sujet waxoon nañ ne day nekk damm. waaw. kon kooku man nekk sujet jàngoon nga damir. Mhm. damir waxoon nañ damir mooy nekk sujet. waaw mooy moom la doon def ci suuf. Mhm. voilà moo nekk mooy fii. voilà naan la. yi nekk en rouge. ñooy ñooy damir yi te ñoom ay sujet lañ. waaw. kon yow da ngay xool yaqra'una waaw verbe boobu verbe bi ah mooy ban foofu verbe bi mooy fan yaqra mooy verbe bi wala non yaq yaqra'una da nga naan yaqra'una mooy verbe bi yaqra'una mooy verbe bi waaw léegi una bi u boobu mooy wabi wabi xëcc waaw mooy sujet bi d'accord d'accord ndax damir bi la donc euh, donc kataba. Mhm. moom day nekk kii bi. Euh, kataba la. non kitaaba ah, kitaaba ah, kitaaba ah, waaw kitaaba bi complément d'objet direct. ñu ngi liir. al kitaaba téere bi. d'accord lan la ñuy liir al kitaaba. d'accord donc lii lii lii lii lii moom mooy nekk kii bi moom mooy nekk sujet bi. waa mooy yaqra'una. yaqra'una sujet bi euh, sujet la. Mhm. sujet bi fi la nekk. non yaqra'una da nga naan feelu na. fa'il baa ngi ci mhm. biir. d'accord fa'il bi mooy wabi. waaw moom la defoon fii ne yi nekk en rouge. xool waaw. Euh, ana hum. hum yafaluna gis nga lim ne def en rouge mooy sujet bi. d'accord moom lañu gisoon mooy. voilà le sujet. apparent ou le sujet caché. voilà d'accord moom lañu gisoon. mu ngoog moom lañu gisoon waaw. léegi bi ci tegu. tadrusu. Mhm. fatimatu mm-hmm. wa tajhadu wa wa taj wa tajtahidu voilà wa tajtahidu waaw mooy Fatima day jàng te day góorgóorlu mm-hmm. tajtahidu ijtihaad waaw nga woo ne ci fiq leneen lay tekki waaw boo ne euh, jihaad ndax ci jihaad la jógee jihaad mooy kër kër yi. Mhm. jihaad boo ko waxee ci champ de guerre leneen lay tekki. waaw yii mooy. Mhm. il fait des elle fait des efforts. waaw. kon ana ana sujet bi fii ñaata verbe nga am. ñaari verbe laa am. mooy ban ban. tadrusu. voilà. ak taj tanibu. taj ta euh, euh, taj. taxidu. voilà waaw taj taxidu. taj taxidu waaw taj taxidu waaw. moom moom mooy ñaari verbe yi. voilà fa Fatimatu. Mhm. moom mooy. mooy sujet bi waaw. en plus. damma la kiiwee. damma Fatima tout. d'accord. Mhm. donc xam naa ne que fii ñaan yi ñoom ñooy. verbe yi bii moom mooy sujet bi. bii ñaari verbe la. ñaari verbe la. benn sujet ci tegu. unazifu u una u waaw unazifu unazifu unazifu waaw unazifu damay nettoyer unazifu sayaarata léegi defal liaison bi mooy foo gisee. una unazifu sayaarata. unazifu sayaarata. unazifu sayaarata waaw. mu naan fukk waaw. mooy kuy laver oto. d'accord. kon ana sujet bi. fii est-ce que fii du est du damiru. damirun la fi. damirun mustatir. waaw mooy bu fi nekkul. bu fi nekkul ana taqdiruhu ni ñu koy kii bi. waaw nattale mooy ana. ana. ana unazifu. ana mooy sujet ana unazifu. Hmm. waaw. unazifu mooy mhm. verbe bi. Mhm. as-sayyarata mooy complément d'objet direct je lave. ma voiture. voilà d'accord. léegi bi ñu tegu dernier bi. katabtu. Mhm. katab katabtu darsa. voilà. katapta sax maa ngi bind sama cours bi. voilà léegi. katapta katapta moom. verbe bi mooy verbe bi katapta. kat non astafurlah kataptu. kataptu def waaw waaw kataptu la def mhm. mooy verbe bi. Mhm. darsa. kataptu kataptu kan mooy sujet bi. lu muy tekki ci wolof loolu. kataptu darsa darsa waxoon nañ mooy cours bi. kataptu. ataba ci kataba. waaw kataba donc bu nekkee katab tura mm-hmm. donc ça veut dire que moom déjà xam naa ne na euh, fe ferlu ferlu maadi la. voilà. voilà donc bu nekk tu. Mm-hmm. donc c'est tu. Mm-hmm. mooy man mooy man non katab. waaw mooy mooy man mooy je. voilà d'accord. katab tu man maay bind. waaw parce que non mu nekkoon day nekk ci suuf. voilà ah. kon sujet sujet bi moom dafa nëbbu kon. léegi xoolal fële ci ginnaaw lan la la waxoon damir ubbil foofu. ñetti damir yi. voilà ana damir bi fii ana yim la waxoon ñoo nekk en rouge ñooy. sujet yi waaw léegi kon léegi léegi kii voilà euh, gis nga foofu dana la li nekk en rouge. ñoom ñooy sujet waaw ah. léegi foofu ana sujet bi sujet ana fii fii hmm. ana waaw dana la yi nekk en rouge fii ñoom ñooy sujet kon lan mooy sujet ci ana tout tout donc fii day nekk tout tout donc katab moom mooy verbe bi tout moom mooy sujet bi waaw donc bi day nekk complément d'objet complément d'objet direct bi donc day nekk katabtu katabtu darsu. katabtu darsa. katabtu darsa. voilà katabtu darsa. waaw. yii moom mooy. léegi noonu lañ leen di def. liy féete nii dañ koy comme ça ay waaw incha allah imla yi allah. incha allah waaw kon tey foofu la yem wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin